léegi nag ñu war a jàll nag ci xadiis bi nga xam ne moo ci tegu insha allah léegi boobu nag moom gisaguñu ko woon muy xadiis mille deux cent sept mu ne wa an talhata bni ubaydillahi bni usman bni amri bni kaabin at-taymi radiya allahu taala anhu annahu qaala jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min ahli najd saa'iru ar-ra's nasma'u dawiya sawtihi wa la nafqahu ma yaqul hatta dana min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa idha huwa yas'alu 'ani al-islam faqaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam xamsu salawaatin fil yawmi wal layla faqaal hal alayya gayruhaa qaal laa illaa an tatawwa'a faqaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa siyaamu shahri ramadaan qaal hal alayya ghayruha qaal laa illaa an tatawwa'a qaal wa dhakara lahu rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam az-zakaa faqaal hal alayya ghayruha qaal laa illaa an tatawwa'a fa adbara ar-rajulu wa huwa yaquul wallahi la azidu ala hada wala anqus faqaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam aflaha in sadaq muttafaqun alayhi kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah mu indi hadiis bi ah, muy 1207 mu ne wa an Talha ibn Ubaydillah <laughs> mu ne mu ngi jële ci Seydina Talha ah di doomi ku ñuy wax Ubaydillah ah ibni Usmaan Ubaydillah boobee di doomu ku ñu naan Usmaan waaye Usmaan boobee ibni ku ñu naan Amr ibni Taymi bokkoon ci wa Banu Taym ci waa Quraysh waaw hmm? ah, ci mbokk Sayyidina Siddiq yi radiyallahu ta'ala anhu ci la bokk moom mii bokk ab néeg ci waa Quraysh moom Sayyidina Talha ibn Ubaydillah waaw ta'ala anhu waaw moom moomee nag mu ne annahu na jaa a dikk na rajulun ab góor ila rasulillahi ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam min ahli najd min ahli najd ci waa najd waaw muy benn gox la benn kii la localité la bu nekk ci est Arabie saoudite tey al arabia as saoudia mooy ca euh, fa jëm ca Orient waaw mooy penku boo taxawee ci wolof yi ah waaye bu dee ci arabi ah, saoudia penku xibla bi mooy li nga xam ne mooy makkaata parce que wolof yi fi ñu nekk la ñoom makka foofu la leen féete waaw <laughs> mooy est waaw gox yooyu bële bi bu bu ñu xam muy naj ah, boo xamante ne waa ji moom nag foofee la cosaanoo waaw mooy jaa a mu ngi dikk jóge min najd ay ay ay pro kii la nag boo xam ne euh, fu siiw la ah mooy li nga xam ne parce que mooy li jóg ci ay ci ci ci suuf si wuteeg Tihaama Tihaama mooy fi nga xam ne dafa dal dafa ay naj najd nag dafa kawe waaw waaw mooy suuf si nga xam ne moo nekk bayna Tihaama ah, mooy Makka ah, diggante Makka wa bayna al-Iraq comme li boroom Awnul Ma'bud wax sharh sunani Abi Dawud mooy fiñ lu wax loolu est Arabie saoudite lañ nekk la nekk Najd léegi nag sa'irur ra's waaye la joo xam ne nag góor la goo xam ne karaw ga daa bopp ba mu nga cuqaaral sa'ir mooy baraw boo xam ne defaruñu ko mu ngi cuqaaral quoi <laughs> dañuy wax sa'iru ra's wax sa'ira ra's waaw rajulun sa'iru mu nekk naat waaw loolu mën naa nekk waaye mooy sifa naat waaye mën na nekk xaal mooy ban xaal la ñëwee sa'ira bu boobaa nga ne sa'ira ra's voilà mooy état mu ngi ne woon koo xamante ne nii karaw gi dafa cuqaaral waaw karaw gi daa nekk loo xam ne karaw la goo xamante ne nii dafa taq dafa dafa tasaaroo ci bopp bi waaw ndax boo gisee rek xam ne yii waa jii moom peñawul toppatoowul karawam gi yooyu yëpp new ci moom waaw di wanne kii tukki bu sori la jóge quoi loolu tamit mandarga la bu ñuy wane tukki bu sori nga xam ne boo jaaree ci désert bi ak ngelaw yeeg poussière yeeg yooyu dañ koy doon xam mu ne kon saa irul ras wala saa iral ras nasma'u waajooju nag ñun Talha ñun saxaaba ya fa newoon ak yonent saa salaam ñu ngi doon dégg dawiya sawta waaw li nga xamante ne ñëwee tamit ci yasma'u wala yusma'u yusma'u tamit ñëw na am na tamit nasma'u ñu ngi dégg dawiya dawiya sawti li nga xam ne mooy Abdullah mooy al imaam al-Xattaabi mu ne euh, ad-dawi mooy sawtun murtafi'un mutakarrirun wala yufham waaw mu ne kàddu la boo xamante ne nii am na euh, euh, ñu naan du ah duwiya am na dawi ba da bi moo gën a fasaa selon te mooy li jub li Seydina al-Qaadi Iyaad wax ne jaa indana fil Buxaari bi dammi daal ñun de fii ci Maghrib. Ah, ni ñu amee sax imaamul Buxaari jël nañ foo xam ne mooy daal bi du la waaye mu ne was sawaabu al fath waaye lii nga xam ne moo gën a jub mooy fath bi mooy fataa ko mooy da voilà imaam al-Xattaabi mu ne ad-dawiyu mooy ak kaddu la goo xamante ne nii day yëkkati ko wa ba pare redondant mooy boo xam ne di baamu koo xam ne bu muy wax ca kaw ba pare li muy wax di wax la même chose muy répété wu mu dakar yu walaa yu walaa yu fan ba pare kenn xamul li muy wax kenn xamul li nga xamante mooy mbir la boo xam ne mooy yaa koy dégg muy rafet mais ci kaw ah di di di di baax waaye xamoo la la waaw parce que loolu parce que waa ji dafa sori <laughs> day wane ne waa ji kaw kaw la parce que kaw kaw yi ñooy doxale nii waaw daa bokk ci jikkooy kaw kaw waxoon naa la ko fi benn bés boo gisee benn waaye bu nekk ci mbedd mi am ku ko romb mu naan ko <laughs> wala seen ko fee di ko yuuxu sawaay kooku xamal ne kaw kaw la waxoon naa nag kaw kaw du affaire euh, du affaire euh, euh, buñ ne kaw kaw kaw ñuy seet ñi dëkk Bawol ak Kajoor ak Njàmbur ak yooyu déedéet kaw kaw jikko la voilà <laughs> waaw yow man nga comme la al imaam Abu Hayyan waxoon <laughs> rahimahullah waaw al arabu boobee alquran di wax mooy képp koo xam ne xamoo sa diine waaw ku xamul sa diine daal kaw kaw nga <laughs> kon de kaw kaw yi dinañu commencé nag di bari nag <laughs> waaw kooku moom kaw kaw lay doon même bu dee ci pale la ne bu xamul diineem kooku kaw kaw la waaw boo newee centre ville Los Angeles <laughs> wala Manhattan ni New York pourritive la aw bi Paris aw bi euh, euh, Strasbourg ah wala fi nga xam ne mooy Bruxelles capitale de l'Europe wala fi nga xamante ne mooy euh, euh, euh, Tokyo fële ca Yabaan wala Beijing di Pékin yow yooyu yëpp bu dee fa nga dëkk wala Johannesburg waaye xamoo sa diine yow kaw kaw nga voilà <laughs> kon waa ji mooy da jikko la voilà mooy fële la taxaw di yuux xam nga li li civilisé mooy boo ñëwee nga ñëw ba jege nit ki nga nuyoo ba eh, kii après daal di laaj ah laaj ndigal waa man de dama amoon ay laaj ndax manoon naa leen a laajam wala yu mel noonu waaye booy boo seetloo kaw kaw yi en général ñoom ñëpp buñ doon ñëw euh, dimaam daal moo ci kii waaw moo tax ñii am na leen ci boroom xam-xam yi dinañ ci ñëw ñu naan waa ji dimaam la mais du dimaam dimaam daa xaaj a def lii <laughs> dimaam xaaju la def lii waaw comme ni ko imaam euh, euh, al al al al kii di wax al al na xajar mu ne wa hadha ar-rajul jazama ibn Battal wa akharuna bi annahu Dimaam ibn Tha'laba waafidu bani Sa'd ibn Bakr waaw mu ne am nañ moom al imaam ibn Battal dafa dogu ne waa jii nii Dimaam la ibn Tha'laba nekkoon ki nga xam ne moo banu sa Sa'd moo nekkoon ki nga xamante ne nii mooy ki leen eh, ah seen délégué moom mu ñëw ci yonent sa leer lu fa mbiru l'islam euh, euh, ngir euh, du yoolu ñeedadul lool waaw moo tax kanta borom awnul ma'bud dane zakara ibn abdil bar al al abadi rahimahullah mu ne al imam ibn abdil bar wa al qadi iyad wa ibn battal mi imam ibn al hafiz tudd sànk ci al fath rahmatullah alayhi wabnu tiin ak al ibnu tiin ak wabnu baskawal ak ak al imam ibnu baskawal wabnu tahir ak imam ibnu tahir wal al imam al munziri wa ghayruhum annahu dimaam ibnu sa'laba al mazkur waaw mooy ki xamante ne mooy dimaam mi nga xamante ne ibnu sa'laba ñoom ñi ñëpp loolu lañ wax waa imam al qurtubi dana mukk lii daa kii daa mën a nekk dimaam <laughs> kii kay du dëgg la mbir bu euh, euh, euh, imaam al-Hafiz ñoom li leen ci yóbbu en fait lenn la wala xaamilu ala zalika iraadu muslim li qissati aqiba hadith Talha mooy imaam muslim comme niñ koy gis sa fii ci taxrij bi insha allah dafa indi hadith bi ginnaaw bi mu indee dafa indi hadisu hadisu boobu boobu na Anas ak Ibnu Abbas ku ci nekk ci ñoom nettali nga ko ginnaaw bi mu indee hadis Seyna Anas bi. non hadith sayna eh, kii bi eh, Talha bi radiyallahu anhu ah. mu ne wali anna leneen leen ci poussé induire leen en erreur mooy wala in wali anna fi kulli minhuma annahu badawi ci ñaari hadith yooyu muy hadith bii nga xamante ne moom la eh, bu sayna Ubaydillah mu ne Ubaydillah dom <laughs> ak hadith Seyna Anas bi parce que bu Seyna Anas la imaam Muslim daal di tegaleeg moom voilà Ibn Abbas soloo ko waaye bu Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu moom la ci teg ku ci nekk foofu dafa ne waa ji badawi la mooy bédouin waaw <laughs> waaw keroog dama benn mooy hadith du jour yooyu am benn hadith boo xam ne da benn arabe yi waa ji te eh, leeral na kene du désert voilà <laughs> un arabe bi ma njëkkee gi dama ne mais un arabe kii lu après ba gis mu def entre parenthèses du désert ma ne waaw mais waaw loolu moom leer ma waaye mais mooy bédouin rek waaw bu ne woon bët bédouin yooyu yëpp un arabe du désert def entre parenthèses du ko ci fekk mooy kaw kaw moom lañ naan huhu campagnard mooy kaw kaw voilà koo xam ne ci kaw ga la jóge kon moom moom looloo leen ci yóbbu quoi. mooy que ne imaam al-Hafiz na di leen ci yóbbee loolu la nag mooy que ne fu ci nekk dañ ne non seulement kaw kaw kii badawi la waaw imaam Muslim da ko indi ñu daj taqaloo ñaari xadiis ba pare euh, ñu ne foofu wii la quoi loolu nag tax ñoom ñu ne non kon waaji la waaw non kon kon loolu la ba pare mu am leneen loo xamante ne nii moom moo leen ci induire beneen erreur mu ne ndax wa anna kullan minhuma qaala fi aaxiri hadiisi la azidu ala hada wala anqus leneen li tax ñoom ñu jàpp ne ñi ñu la tuddal fii ne même personne bi la bi nekk xadis sayna anas bi ak sayna euh, talha bokk wala xadis sayna talha ibn ubaydillah sayna anas radiyallahu anhu kenn ki la le fait que bu ci nekk nit que dafa wax ba mu pare dane waat naa waat naa ci ki nga xam ne moo la yónni ci dëgg du ma yokk ci li nga ma wax yow yonent du ma ci du ci yokk te ci wàññi waaye al imaam wa ne lakin ta'aqqabahu al qurtubi waaye al imaam al qurtubi di abu ahmad borom tafsir bi abul abbas abul abbas abul <laughs> bi mooy abu abdillah mooy borom tafsir bi kii abul abbas ahmad al-Qurtubi dëkkoon fii ci Espagne ak euh, fii Cordoba Cordoue euh, non euh, moom mu ne mu mu ne déedéet mu ne imaam imaam al-Hafiz nag Ibn Battal kese la tudd moo tax mu ne wa ta'aqabahu imaam Ibn al-Qurtubi nag nee na ah, non non non non siyaaqahumaa mukhtalif boo gisee ñaari hadith yi ni ñu tëggi ak ñi mu demee noonu bokkuñu ah te tamit seeni laaj. dafa sore sax li kee laaj dimaam ak li kii laaj yonent saa salaam sore na waaw mu ne Kantaa bi wootewu moom imaam al-Qurtubi que ne benn euh, euh, not euh, nettali la loolu wootewu la boo xam ne ci ñàkk bàyyi xel rek la bi waaw ak tamit di tegoo loo xamante ne nii bon amul amul amul tës tës waay loo xam ne jaru ko waaw wallahu alam waaw kon. loolu en tout cas insha allah mooy de toute même personne bi kii keneen la waaw kii moom bokkuñu ak ki nga xamante ne mooy dimaam te dimaam ca waa banu Sa'd la jóge ibn Bakr eh, eh, rahmatullahi ala al-jami' wa radiya anhum dimaam ibn Sa'laba waafidu bani Sa'd léegi kon mu ne duñ continuer kon waa ji waa ji mu nekk rajulun jaa rajulun ila rasulillah sallallahu alayhi min ahli najd bokk ci waa najd sa'ir wala sa'ir ar-ras karaw ga cuqaaral na bopp ba nasma'u dawiya sawdi yi ñu ngay dégg nag kàddoom ga daal ñu ngi koy dégg muy wax ca kaw di ko baamu wala nafqahu waaye comprendre ñu takkuñu maa yaqulu li muy wax dara lañ ci xamul ndax daa sori hatta nga ba ni muy jegee nag min rasulillah mooy moom fële la tollu commencé wax ñu wax ca kaw <laughs> gisoon nañ ba kaw kaw bi ñëw yeneen saa salaam di ko yuux wax ko ca kaw yeneen saa salaam da ko hum <laughs> <laughs> loolu la toll saa yi léeg-léeg ayna Muhammad wala ya Muhammad waaw waaw te ñoom ñooy nekk di wax ya Muhammad waaw sallallahu alayhi wa sallam waaye ya rasulallah yooyu parce que ànd ak ñoo teggin yi nga xam ne ñoo war a ndax ñëw na ngir jàng ci nga xam ne ci la ñuy jële li nga xamante ne nii mooy mooy mooy teggin yi kon mu ne ba ni nga xam ne ci lay jegee min rasulillah ci ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam fa ida huwa yasalu bi ma ñëwee nag ndekete moom nag xaalam mooy da doon laaj mu ñëw laaj <laughs> anil islam yi laaj yonent bay saa saam ci wàllu lislaam gii fa qaala rasulullah yonent bay saa saam ne ko waaw xamsu salawaatin juróomi julli mooy lim koy laaj mooy li nga xam ne moo war ci moom ci ay julli hmm? mooy sharaa'ilul islam ah ah mu ne ko xamsu salawaatin juróomi julli fil yawmi wal la ci bés bi ak guddi gi waaw mooy journée bi mooy jour bi bokk bés bi loolu mooy li war ci yow fa qaala waa ji ne ko hal alayya ghayruha mais yonent bay sa salaam mais est-ce que lii nga ma wax juróomi julli am na leneen loo xam ne war na ci sama kaw lu dut lii ci julli yu ma war a taxawaalu lu ma war a taxawe qaala yonent bay sa salaam ne ko laa déedéet illaa sauf an tatawwa lu dul loo xam ne da ko koo coobarewu yaa ko xool lu la neex nga ut ko teg ko sa bopp di ko def ci julli waaye loolu xanaa loolu waaye moom li la yàlla farataal mooy juróom yi fa qaala waaji fa qa léegi léegi fa qaala rasulullah léegi mooy ci mbiru shara'ilul islam yi nga xam ne mooy yi ñu yoonal ci l'islam te jullit bi war koo def ci farata loolu lay laaj ginnaaw bi mu ko waxalee julli fa qaala rasulullahi yonent bay saa saam ne ko wa siyaamu shahri ramadan bokk na ci yi nga xam ne borom bi da koo yoonal tëral ko teg ko xatman farataal ko ci way ngëm yàlla gi ci way jullit bi mooy woor weeru koor al mubaarak qaala mu ne <coughs> waa ji ne ko hal alayya mooy weeru koor ramadan lay nekk waaw dugu comme liñ waxoon asaalu benn bu weer rek naan bon nañ ko jàpp weeru nangam waaye eh, xam nañ ne day tox waaye ñun daal nañ ko fixer mois d'avril wala mois de février nga xam ne day sedd mois de janvier day sedd ñu dóor ko foofu chaque janvier c'est ramadan ay eh waay yow defoo dara kon mooy foo mu nekk ramadan qaala waa ji ne ko hal alayya ghayru waa ji ne saa salam est war na ci man leneen ci wàllu woor loolu wax ci wàllu woor loo xamante ne war na ma faqaala rasulullah yonent bay saa salaam ne ko laa faqaala qaala mu ne ko laa déedéet illaa suuf ndere xanaa an tatawwa nga nekk koo xam ne dangay ngay coobarewu mooy daa am loo xam ne yow yaa ko tànnal sa bopp di ko def ci wàllu woor wuuteeg lii nga xam ne mooy li la yàlla farataal muy weeru koor qaala nee na wa zakara lahu rasulullah yonent bay saa salaam daal di koy tuddal az-zakat suñu lëkkaaleeg buntu ngoo mu tuddal ko nag li nga xam ne mooy muy alal ji nga xam ne moom ngay génne wàll wi nga xam ne moom ngay génne ci sa alal jox ko way ñàkk ñi borom bi wax dañu waxoon ko ci jotaay bi ñu génn léegi fa qaala waa ji ne ko hal alayya ghayruha ne ko ci wàllu dépense ak joxe génn ci sama alal est ce am na leneen lu ma ci war yonent bi alay saa saam ne ko fa qaala bu waxati ko moom yeneen saa saam ne ko laa illa an tatawwa déedéet lu dul loo xam ne yaa ko ngaar dajju yaa ko def ci sa coobore tegoo ko di ko def ngir jege yàlla ngir def ko ngir sa borom léegi nag bi mu waxee lii mu ne fa adbara rajul waa ji nag wane gannaaw pare na <laughs> wa huwa yaqul di dellu fa mu jóge woon ab dëkkam tam wax alam mu ngay wax naan wallahi mu ngay dem di wax ba muy ñëw day wax ba muy dem mu ngi wax <laughs> naan wallahi maa ngi waat yàlla laa azidu du ma yokk ala hada ci lii ma rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wax wala anqusu waaye du ma ci wàññe dara fa qaala yoneen saa sallam ba mu ko déggee muy wax lool wane gannaaw di dem mu ne fa qaala mu wax rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam aflaha texe na in sadaqa ndeem dëggu ci li mu wax bu dee de lii ma ko fi wax yokku ci wàññiwu ci kii texe na mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imaamu al Buxaari ak al imaamu Muslim ibnu al Hajjaaj Abul Husayn rahmatullahi alayhima bokk nañ solo léegi laaj bu njëkk bi jàngat bu njëkk aywa ñu tàmbali mooy est ce que ñoom dong ko solo ñu ne noonu al imaamu Ahmad non imaamu solo woon na ko ci Muwatta kitaabu as-salaat jaami' fi as-salaat naka noonu ibnu Muhammad ibnu Hanbal solo na ko tamit na ko noon al imaamu Abu Dawud as-Sijistaniyu na ko noon al imaamu an-Nasaa'iyu mooy ñoom ñaar nekk ko solo ci waa ashaabu sunan al arba'a muy imaam Abu Dawud ak al imaam Ahmad ibnu Shu'ayb an-Nasaa'iyu an-Nasawiyu rahmatullahi la al-jamii' al imaam al-Bukhari da ko indi ci bërëb yu bëree bëri bërëb bi mu ko njëkk di mooy hadith numéro 46 kitaabul iimaan baabu zakati min al islam mu ne haddathana Ismaïl mu ne nettali nañu Ismaïl muy càllale bu yéeme càllale bi mu ne nettali nañu Ismaïl Ismaïl ibn Abdillah ibn Abdillah ibn Uways ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi Abu Abdillah ibn Abi Uways ah, al-Madani muy Ismaïl ibn Abi Uways abu abdillah gane addina cent trente-neuf génn addina deux cent vingt-six rahmatullahi alayhi moom nag waxoon nañ la ne moom côté mokkalam da ci amoon problème ah ah côté mokkalam waaye a shaykhaani ñooy al muslim ak imaamul buxaari imaam muslim dañuy jële ci moom waaye eh, eh, ñoom yi nga xam ne mooy lii dëgër parce que moom hadiisu ki nga xamante ne nii mooy eh, bàyyi xam bi moom da koo da xamoon lool muy imaamu Malik rahmatullah alayhi lool moom da koo takkoon di ci yooyee mooy li nga xamante ne mooy ci la njuumteem yi di nekk léegi moo tax ñu soloo ko te imaamul Bukhari bokk na ci ñi nga xamante ne eh, eh, day jële ci ñoom buy jële ci Muwatta hadis mu ne haddathana Ismail kon rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathani nettali na ma Malik ibn Anas muy nijaayam wala parce que be eh, doomi sëru imaamu Malik imaam Malik euh, sëram moom moo jur Ismaïl léegi kon mu ne haddathani Malik mooy bu doon waxi wolof danaan sama nijaay nettali na ma <laughs> haddathani nettali na ma Malik ibn Anas muy Malik euh, ibn Anas ibn Abi muy Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harith ibn Abu Abdillah al-Himyari al-Asbahi al muy imaamu daaril hijra borom ngir mi gane addina entre quatre-vingt-treize quatre-vingt-quatorze génn addina l'an cent soixante-dix-neuf rahmatullah alayhim nooy rasul mutqinin wal huffaz moo nekk ca bopp ñi nga xam ne ñooy borom xam-xamu hadis yi rahmatullah alayhi mu imaamu Malik rahmatullah alayhi an ammihi mu jëla ko ci bayti xam koo xam ne frère papaam la muy abi Suhayl ibn Malik muy abu Suhayl di Nafi' ibn Malik voilà ah ibn abi Amir al-Asbahi at-Taymi Euh, Abu Suhayl moo doon dàkkantalam loolu la siiwee woon waaye turam mooy Naafi' ibn Malik euh, euh, al-Asbahi at-Taymi al-Madani moom rahmatullahi alayhi génn àddina la 140 rahmatullahi alayhi aaji Abu Suhayl an abiihi mu jël ko ci baayam kan mooy baayam Abu Suhayl ibn Malik muy Malik muy Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harith ibn Ghayman abu anas ñi ni abu muhammad al asbuhi al madani génn àddina la 74 nekkoon allié ci seydina euh, euh, euh, abdullah usman ñi nga xamante ne mooy kii nii ibnu ubaydillah mu mu ubaydillah muy kii ubaydillah muy muy kii Talha ibn Ubaydillah <laughs> voilà Talha <laughs> al yeewu Talha ibn Ubaydillah euh, muy maamu imaamu Malik la moo nekk nii annahu sami'a Talha ibn Ubaydillah te di dégg na Talha di njaatigéem ibn Ubaydillah ibn Usman ibn Amr moo tax ñu naan leen ak Taymi mooy Taymi bi bil bil walaa la waaye nekkul ne ñoom ñoom Ximyar yi lañ Ximyar ca mm, fële ca Yaman waaye Talha moom Qurashi la kon Abu Su kii euh, Malik ibn Abi Amir Taymi Madani la waaye bi euh, par euh, li nga xam ne moo doon xalifu ki nga xamante ne Seydina Usman ibn non Talha manan Talha ibn <laughs> Talha Talha Talha c'est Talha ibn Ubaydillah rahmatullahi ala al-jami' hmm? léegi Euh, boo gisee càllale gi comme l'imamul hafiz ibn Hajar wax ah ne rijalu isnadi hadha al hadith kulluhum mu ne góor yi càllale bi ñoom ñëpp Medina lañ dëkk ala sakin abdul salatu wassalam mu ne wa Malik walidu abi Suhayl huwa ibn abi Amir Malik di bàyyi abu Suhayl mooy ibn abi Amir di maamu imaamu Malik nekkoon xalifu Talha euh, ki nga xam ne mooy euh, alliance la amoon ak Seydina Talha ibn dillah mu ne te Ismaïl ibn Abi Uways comme niñ ko waxoon léegi moom doomu sëru imaamu maalik moo ko jur imaamu doomu imaamu Malik sëram moo jur euh, Ismaïl moom mu jële ko ci nijaayam ki nga xam ne mooy Malik ah kon moom boo dudee Ismaïl nga an xaalihi ci nijaay mu imam Malik an ammihi mu jëla ko ci baay tëxam an abihi mu jëla ko ci baayam an xalifihi ci al kim amal alliance muy Seydina Ubaydillah ah, Talha o oh, Talha ibn mu ne fa huwa musalsalun bil aqarib kama huwa musalsalun bil balad mu ne ngay gis ne ñii mooy famille bi ñoo ñoo ñoo ñoo nettali ñoo ñoo ñoo càllale famille la <laughs> waaw waaw al baladu tayyibu day imaamu Malik bu leen foog ne imaamu Malik daa nekk imaamu Malik comme ça seen kër kërug xam-xam la ma sa doona c'est pas kërug ñoo xamante ne seen yoon newu ci de kërug xam-xam la voilà gis nga kon loolu lu am am solo la te ñoom ñëpp ay siqaat la ñu dëgër la ñu ñoom ñi Ismaïl wax nañ la moo am wax tuuti te Ibn Abi Uways ta moom le imaam al-Hafiz waxoon man. axraja lahu al-Buxaari faqad jaawaza al-qantara aw képp koo xam ne imaamul Buxaari rahimahullah indil na la xadiis ci saxiix bi kooku dépassé na pont bi kooku du ku ñuy laaj mooy kan voilà. voilà te rawatina imaam Muslim bi jëlee tamit ay xadiisam loolu day wane ne sawaay kii ku dëgër la. mooy nga gis kon mooy seen ab famille la famille nooy musalsal famille ba pare bokk même dëkk muy ñoom ñëpp Medinatul Munawwara ala sakina même bu dee Talha après basaral ne woon mooy bi fitna yi amee ginnaaw biñ faate Seydina Usman euh, radiyallahu anhu bañ dem waqatul jamal ca lañ ko faate euh, ba nga xam ne loolu yàgg dañ ko fee wax moom Seydina Talha ibn Ubaydillah euh, <laughs> kan moo ko faat <laughs> yàlla billah wala yàlla billah sayna Talha ibn Ubaydillah radiyallahu ta'ala anhu wan mu ne léegi at ñu ngi al-Bukhari bi mo laajuma laaj bi tontu mooy waaye dañ ko fee yàgg gis rek en tout cas borom xamu bari dañ ne moom la moom moo ko faata moom moo faat Talha wal iyaazu billah muy Marwan men <laughs> wal iyaazu billah <laughs> wal iyaadu billah wal iyaadu wallahi billah léegi kon eh, eh, xeej bi ko dal mais gars dañ ne c'est c'est Marwaana ah, Marwaan ci boppam moo ko faat te kat ñoo bokkoon ñoo àndoon waaye ñoo bokkoon même même armée waaye eh, wal iyaadu billah <laughs> allahu taala alam léegi kon mu ne annahu sami'a mooy ibn al-Hakam wara <laughs> ibn al-Hakam <laughs> <laughs> voilà te woon xalifa après <laughs> voilà kon nag annahu sami'a Talha ibn Ubaydillah kon Seydina maamu imaamu Malik muy Malik mun Abu Suhayl euh, euh, ibn Malik kon mu jële euh, Malik ibn Abi Amir boobee ah xam nga dégg nga imaamu Malik Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir muy mooy Malik ibn Abi Amir boobu di di maam moo nekk nii <laughs> moom moo jële ci. alimam bi annahu kana moom sami'a Talha ibn Ubaydillah mu a dafa dégg Talha waaw moo tax gaa yi nga xam ne topp imaam al-Waaqidi di wax yoo xamante ne nii moom wax yooyu dëraa ci dëggu que moom mii euh, euh, daa yéex a génn àddina ba pare naan soixante-dix ans la amoon euh, te moom ñoom li ñu wax boo ko takkee mooy Maalik mii quarante l'an quarante la juddu waaw léegi ku judd laa quarante lan nga man a wax waxe yow yaa dégg Talha te Seydina Talha génn àddina laa trente ci waqatul jamal ah waaw kon nag loolu lu amam solo la quoi lu gën a yàggulum gaañu mooy français waaw moo tax euh, topp ñenn ñi dañoo topp al-Waaqidi rek te al-Waaqidi ma'ruf <laughs> waaw Muhammad ibn Umar ibn Waaqid al-Waaqidi waaw waaw ku bari woon la lu dajale waaye nag fegg daa baax ci ay waxam te loolu moom mooy loolu moom ak ak ak ñàkk dëggëram daal ya waaw <laughs> waaw nan la kii eh, eh, juddoo après ñetti at après ba pare mu ne moom annahu sami'a Talha dégg na Talha loolu daa mën a nekk te moom mii nee na dégg na Seydina Omar ibn al-Khattab moom maamu Seydina eh, Imam Malik bii di Malik ibn Abi Amir moom ci boppam nee na dégg na Omar ibn di wax am lu mu wax xadiis mu doon jëlee na ci ñoom Seyna Ousmane ak ñoom ñëpp léegi nan nga bëgg a waxee ne kooku ko rawatina Seyna Omar quand même kooku nan la mën a dekkee koo xam day juddu 40 Seyna Omar génn àddina la 23. moo tax loolu euh, histoire daa jara historien yi seeni <laughs> wax moo tax moo tax siira am solo quoi étude boo xam ne bu rigoureuse dafa am solo ci siira waaw c'est pas que wax na rek ñu naan ay wa ëskëy waaw ak ku man di doon nag mbir yi ay feela te daa am yoo xamante ne nii fee yi ñooy wane ne kii lii mu wax dëgërul du tout ak ku man di doon amul dara luy soutenir li mu wax léegi nag amul mooy sëriñ diw walla mooy nee ngeen wàllu yu nangam ak nangam la léegi nag mooy kon lu mu wax yëpp mooy am na fu mu ko teg ma ne lu tax ñeneen ñi waxoole lool ñeneen ñi du ñuy awliya daa foog ne boroom xam-xam yii nii du ñu dara ñoom du dara ñoom ah, walla iyaazu billah nit da objectif voilà dëgg moom ànd la dëgg fu man di nekk bul xool bala maa ànd naa xool couleur ña ko yor ak ma ànd ci burul nag ña ko yor bon ñoom yoruñu ñooma yaakaar ma ba déedéet wow yow seetoo dëgg par par loo ngay seet wal iyaazu billah kon moom mii eh, mu ne a sami'a Talha ibn Ubaydillah mu ne dégg na Talha di doomi Ubaydillah eh, imaamu Nawawi indi nañu kii bi muy Talha ibn Ubaydillah ibn Uthman ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihir ibn Malik ibn Nadr ibn Kinana al-Qurashi at-Taymi al-Makki Abu Muhammad al-Madani lu ko doon woowe yeneen saa salaam moo ko tuddoon Talhatul Khayr Talhatul Fayyad dañ ko doon wax tamit ah al-Juud ah tabe woon lool talxaam yiw talxaam yiw ma nga xam ne keroog Uhud moo doon protéger yoneen saa salaam ba keroog la musrikuuna yi biñ acculé julli ñi mooy bi nga xam ne deuxième phase u xare bi eh, ndax wàllu njëkk bi moom daa simple waaw julli ñi lañu ne pirip ñu commencé gaa yi waa Quraysh ñu ñuy dabb seen baat yee ka rey waaw ba ñu daw eh, ba gaa yi foog ne moom c'est la défaite an c'est laa ma xaala moom amen leesuñ naa table waaye ah franc-tireur yi newoon ca kaw fa leen yeneen saa salaam tegoon ñu wàcc ah Seydina Xaalid ñu Walid comme niñ ko xamee rek radiyallahu anhu gis mbir mi boobu tuubagul woon eh, nekkoon ci fasu Quraysh yi ne perdre guñ topp leen ma daal di yéeg foofee ña fa des mu faagaagal leen ginnaaw bi nag ñu mujj tañ ci jullit ñi di rey ci ñoom lu bari eh, dégg gaa yi naan jullit ñi doon topp yéefare doon ndaw ci désert bi ka tafarruqil jurzan comme ni kaña yi dafaaroo ci ci àll bi ñu dégg ñi nga xamante ne ay ay ay fas yu na dégg ñu naan oxlu hubal ñu tourné gis ndeke gaa yi di leen rey nag gaa yi doon dàq far am am am poñ amuk sawar ne é suñu gaa yi kon ñow ñun ñun ñun ñun pertaguñ tourné di rey tamit ñi leen doon topp ba lu garaaw li dal keroog si naa talxa bokk na ci ñu néew ñi nga xam ne ñoo desoon ak yonent bay saa saam ngir di ko aar ba keroog ci lañ dagg li nga xam ne mooy baaraami loxoom yi moo tax eh, loxoom daane woon inshallah ndax lan daf si doon démbali yonent bi sallallahu alayhi wa keroog Uhud moo tax Seydina Siddiq eh, radiyallahu anhu eh, même bu dee xadis boobu fiihi ma fii càllale bi bo doon na wax ne saa bu ma soon a fàttale ko danaan zaaka yawmun kulluhu li Talha da wax ne Uhud moom Uhud lépp Uhud Talha la ñeel mooy ka fa def ñun ñépp lam def kenn ci ñun saxaaba yi defu ko <laughs> loolu moom yaboo mu leer ñun ñëpp nag ñoo ci yem tout tous confondus man Siddiq ak ñeneen ak ñeneen ak ci yem Talha lam fa def keroog amul kenn ci ñun ku ku jege lam def <laughs> waaw waaw akbar <laughs> waaw kon loolu bés la woon boo xam ne ah waqaatul xumam yee ngoogee moo doon jàmbaar ja nag keroog waaw ta yonent bay saa sam muy yéeg ci kaw montagne bi moom ginnaawam la defoon escalier moom moo sëgg yoneen saa salaam ci ginnaawam la yéeg ngir mën a àgg foofee loo waaw allahu akbar waaw te moom nii la yonent bay saa salaam bi waa nii benn kaw kaw tamit ñëwati mooy kaw kaw yi dañuy ñëw di laaj ay ay laaj yu am solo moo tax Seydina Anas xadiisam boobu loolu la ko waxoon noonu la ko waxoon mooy xadiis bi kii di wax léegi euh, imaam alxaam na xajar ne nee leen induire ci erreur mooy le fait imaam muslim bi mu soloo xadis bi da koo taqalee yi sayna anas di wax euh, xew-xewu dimaam léegi nag ñoom ñu jàpp ne kon c'est la même personne voilà parce que yonent euh, euh, dañ leen a tere woon laaj yu bari quoi pas bu ñu laaj di nañ laaj li li war ci di mais yenn laaj yi mu ne doon nañ bëgg lool benn kaw kaw boo xam ne day jóge fee waaw ku am xel nag daal di laaj yonent saa sam fekk ñu ñu toog di ko déglu alhamdulillah kaw kaw bëri tamit noonu la def daa ñëw Euh, ne waa yonent bi sallallahu alayhi wasallam